رضي الله عنه dana ñëw waaye bu ñëwee dëkk bu ne dana ca dugg lu madina yàlla xaraamal na ko mu dugg madina waaye dana ñëw ba ca tànn yi nga xam ne ñoo war madina suufi xorom yi réew mu ne bu boobaay benn waay boo xam ne moo gën a xiw wala ci ñu gën a xiw ci ñoom jamonoom la bokk mooy génn Medina ñëw daggatanu ko ne ko sedd naa ne yaay dajjal mi nga xam ne yonent waxoon nañu mbiram <coughs> mu nit ñi waaw su ma reyee kii dekkal ko li ngeen di wax wan da gëm sama mbir wala déet ñu ne ko boo ko defee kenn ñu gëm la mu rey ko dekkal ko waaye jana ko maa ngi lay maa ngi xam nag tigi tigi tigi tigi tigi léegi nag wóor na ma ne yaay dajjaal mu dellu fabaat gannaay bu ko rey nag boobu yoon nag malaat yi dox diggante moom mënalu ko dara mu bàyyi ko man la dajjaal di wàññeekoo du dugg Madina عن مالك بن dugg Madina yàlla dina xewal ay malaayika ñu wër ko ba lu yàgg-yàgg duñ mën a dugg ci dëkk ba mu ne naka noonu mbas itam incha du dugg Madina yonentu sene buntu jabar yonentu bi sallallahu wa sallam mu ne yonentu dugg na bés ci kër gi naa laa ilaha illallah di wàcc tey ci fitna laa ilaha illallah ne hubbi nañ ca te tey yaa joojo ma joojo hubbi nañ ca tey lu day nii fas diggante baaraam déyam ak bi topp <coughs> moom la yaaram di wax tisee na ba mu ko fasee ne ne lu day nii hubbeeku na ca maanaam léegi tey jege naa hubbeeku daal bu ne ko ndax danañ xaraku te nit ñu baax ñu ne ci suñ biir mu ne ko waaw bu bon gi bëree yàlla dana xarak ñëpp ku ne nag ñu dekkal ko ci hiinaam قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن موسى الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله buntu bu àtte ci sariyaatu yàlla wax na ci alxuraan toppaleen yàlla te topp yonent bi te topp borom yi ndigal ci yéen ulul amri nag fóode yi ne nañ mooy buuri jullit yi ñu ne mooy borom xam-xam yi waaye bu ne buuri jullit yi ñooy ulul amri itam ñoom mën nañoo doon ulul amri ci mboolem nit ñi waaye ñoom borom xam-xam yi ulul amri ci ñoom dañu war a wéy ci ndigali borom xam-xam yi nit ñi itam lay seen digal yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ku ku ma topp topp nga yàlla ku topp sama buur topp nga ma buur ab yonent nag mooy ulul amri dëgg-dëgg mooy buuru jullit boo xam ne <clears throat> mboolem jullit maa daje tànn ko <clears throat> liñ na ma ci mboolem jullit ñi nag boroom xam-xam yi suñ dajee fal buuru jullit kooka buuru yonent la ku mooy ndigalam mooy nga ndigalal yonent te ku mooy ndigalal yonent mooy nga ndigalal yàlla ku ko topp itam yaa ngi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> ku ko ku topp yonent bi nag topp nga yàlla ndax yàlla ku ko topp ku topp yonent bi topp nga ko <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi yéen ñépp ku ci nekk ab sàmm la te ku nekk danañ ko lay ak caawam buru jullit ab sàmm la danañ ko laaj ak càmmam <coughs> mboolem réew mum xatte yëpp moom lañ koy laaj nit itam sàmm la ci këram te danañ ko laaj ak càmmam jigéen sàmm la ci néeg jëkkëram te danañ ko laaj ak càmmam waa góor sàmm la ci alali baayam te danañ ko laaj moom itam ak caawam <clears throat> mu ne dëgg-dëgg daal yéen ñëpp sàmm ngeen te ku nekk danañ ko laaj ak caawam ku àttewut ku amul ci yooyu yëpp dara itam ñu ngi la dénk sa cëri juróom-yaar sa ñaari loxo bu ca def lu la tere sa ñaari bët sa ñaari tànk sa gémmiñ ma sa biit sa pay <coughs> juróom-ñaari cër yooyu moom ko amul njaboot koy sàmm itam doy laa sàmm te daañ la laaj ñoom itam seen ak caaw ay jullit ci Quraysh lañ leen di tànn <coughs> buuru ci Quraysh la génn <coughs> feek ñu ngi taxawal diina ñoo war a nekk buuru jullit <coughs> Muawiya déggoon na kuy nettali na buuru jullit dana génn ci xaxtaan mu mer daldi yëkkee mu mber ba ne ay nit danañuy wax wax yoo xam ne ñëwut ci alquran ñëwut ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu dañoo réer mbir mi yonent bi ne ne du génn mukk ci Quraysh booba àddina tukki Quraysh ñooñu nekk njiiti jullit yi waaye fekk itam ñu taxawal diinam mais <coughs> fekk ñaar ci ñoom a ngi dund ñooy àtte ñooy àtte diina ji ñooy àtte ñooy nekk buuru jullit daal

yonentu ne topp leen seen buur kuñ fal ci yéen bu di lay jaam xabas la sax boo xam ne bopp mu nga mel ni benn reseñ bu wow ci ñuul booy du tere rek bu dooye buuru jullit topp ko war na mu ne sa buur nag muy àtte loo xam ne jubuwut la booyet bu mu tax nga beru ko topp ci rek ndax boo ko beroo génn mbooloo ma te ku génn mbooloo boo dee dee nga ci jaahiliya maanaam dee nga ci kéefar na nga ko topp te te muñ rek <coughs> ñu ne yonent bi dañuy am ay buur yoo xam ne seen xàq yi dañ koy teg te ñun suñu yàq ñu dañu ko xañ mu ne muñ leen yéen gisu leen sax loolu ñi ñi mujj ñëw ñooy gis loolu waaye nag ku ko ci gis itam na muñ rek te toppee te joxe xàq jañ ko teg xàq ja nga xam ne moom la waroon a am te joxuñ ko ko na ko laaj borom قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصم والطاعة على المرء المسلم lima képp kuy jullit da nga taxoog dégg ndigal ak topp ko bu buuru jullit diglee toppal lam la digal bu la neexee ak bu la naqadee te duud mooy yàlla nag bu diglee mooy yàlla nag mbindeef duñ ko topp mukk ci loo xam ne mooy borom bi la yàlla gën a xëy ci ñëpp bu diglee mooy yàlla nag kooku bu ko kenn topp <coughs> sidina Omar ba mu faloo ba taxaw ci mimbar bi ne sant naa yàlla mi ma teg ci seen ko yéen ñëpp léegi maa leen di laaj ndax lu ma leen digal da ngeen ko def lu ma leen tere ngeen bàyyi ko saaba ya tontu ko ne ko feeg yaa ngi digle lu ànd ak topp yàlla di tere mooy yàlla ñu di la topp mu ne bés bu ma leen digalee lu wuuteeg bi yàlla digle nag ak yonent bi mu ne ko bu keroogee nga xam bu keroogee ñu jubbanti la ak suñuy jaas yi naa yàlla bi ma far biir nit ñoo xam ne su ma moyee ñu jubbanti ma ak seeni jaas yi <coughs> ay cilaan saar yonent daf ko faloon ci njàngal boole koo nit ci saaba yi ne leen topp leen ko nag lu leen digal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi ñu dem ba ca yoon yenn bés nag mu mer ma leen yonent bi dafa waxoon ne lépp lu ma leen digal ngeen topp ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko ñu ne waaw mu ne dem leen taxani ñu dem taxani leen di jër mu ne taal leen ko ñu taal ko ba mu nekk safara mu ne dugg leen ci <clears throat> ñu taxawaalu déng déng benn waaye ne ko duñ ci dugg ñu ne yonent bi sax mucc ci safara taxaw ñu di ko topp waaye dugg safara taxutoon ñu di ko ñu eh, di ko topp gànk nañ ba ñu ko ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko mooy leen yéen jubal ngeen moom moo juum waaye su ngeen ca duggoon dootu leen génn safara mukk laa dina mbindeef duñ ko topp lu mooy ci lu neex yàlla ak pal laaj ko gënul yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam bul laaj ak pël ndax ak pël suñ la ko joxee te fekk laajuloo ko yàlla la ciy dimbale soo ko laajee nag bañ jox la ko yàlla daf la koy wàkkil balaak sa bopp ba xam mun nga dara am déet te jaam bi mënul dara kon nag bu kenn laaj ak pal naa muñ muñ joxe buñ ko joxee ak pal yàlla dimbale ko ca buñ ko joxut ak pal mu gërëm la yàlla àtte ci moom waaye daal bu daan laaj pal dangaa gëñ gannaaw nga gis ne li <clears throat> nga gëñ ne doo ko def def ko moo gën bon na nga ko def te kaafara sa ngéñ <coughs> waaye bul ne xasam naa géñ rek bu bàyyi def lu baax na nga sa ngéñ te def la nga xam ne tey moo gën a baax rek nga jëlee jëlee yàlla ndax xamut kenn koo xam ne da nga falu ci kaw ñaari nit rek lu may pencam yàlla booy ñëw dañ lay joñ sag maandu rek moo lay tekki ci njoñ la wala mu yóbbu la sa wala nga ñàkk maandu noonu ngay demee safara mu ne waxuma sax mbugalam àllaaxira ma waaye bu lay nampal moo moo baax baax ci ndey juy nàmpal moom nguur waaye moo bone ci ndey juy feral bés bu mu la feralee daal feral nga xam ne moo lees عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومي فقال احد الرجلين امرنا يا رسول الله وقال الاخر مثله fa qaala inna laa nuwalli haada man saalahu wala man xaras alayhi ñaari nit dañu ñuy fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa saaba yi ñoo ko yonent <coughs> yaa ngi fal nit ñi fal ñu kenn kay wax ko ko <coughs> mooy man sama mbir mi képp ku koy laaj du ma ko jox ku ci xiritam du ma ko jox maa ngi koy jox rek ñi nga xam ne dañ koo dëddu waaye ku ko laaj duñ la ko jox baabu man istura yara an yetar falam yansa qaala xaddatana abu nuaymin qaala xaddatana abul ashabi an ilasani an ubaydillahi ibn ziyadin aada maaqil ibna yasarin fi maradihi alladi maata fihi fa qaala lahu maaqilun inni muhaddisuka xadisan سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اشتراه الله رعية فلم فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة النبي صلى الله عليه وسلم mu ne amut kenn koo xam ne nañ ko falak pal mu xilif nit ñi te sàmmul leen jàmm nga ci waar lu mooy du fóon mukk ba nu aljanna buur bu maanduwut ñoom xelif du du mukk ba nu aljanna ba nu aljanna bu ko jubee juróom doxab juróom téeméeri mu xeeñ la maanaam lu jege aljanna lu mat doxab juróom téeméeri at قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكر عن الشام عن الحسن قال أعطينا معقل بن يسار نعوده فدخل عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت mu doxal ci diggante caaw ga maanu ut seen diggante lu may yàlla dana ko soril safara yàlla dana ko soril aljana te yàlla dana ko dugal safara باب من شاق شق الله عليه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندبا وأصابه أم يوسف فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا qaala sami'tu yaquul man sammaa sammaa allahu bi yowma alqiyaamati qaala wa man yushaqiq yashquq laahu alayhi yowma alqiyaamati fa qaaluu awsinaa fa qaala inna awwala maa yuntinu min alinsaani batnuhu fa man istataa an laa yaakula illaa tayiban falyafal wa min wa man istataa an laa yuxaala baynahu wa bayna aljannati bi mili kaffihi min damin ahraaqahu falyafal qultu li abi abdillahi man yaqulu samet rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jundabun qaala naam jundabun xadis <coughs> ji day wax na koo xam ne da ngay ndéggatu yàlla dina la dégg déggale bi ñëpp dégg la waaye loolu ay sag pay ci àllaaxira koo xam ne itam dangay ilif ay nit dëggal na ngay doxal ci ñoom <clears throat> kooku itam yàlla dana ko yóbbu safara pencam yàlla ñu ne ko ku li hadis jële ci yonent mu ne jundub <clears throat> hadis ju ma gën a lu ma gën a yaakaaral soot doomu Abdul Aziz soo ko dana waxtaanal ne ko yonent bi ne man waliya shay'an min amri ummati saq alayhim allahuma usquq alayhim ci suba sa mu ne ma neraw ma bi na xaadis jooju yeneen du képp koo xam ne yëf nga lëf ci sama xeet te tiisal leen yow yàlla yàlla nga tiis ci moom mu ne ma neraw ma bi sa addis jooju addis ji wet na ma ne ko addis ji wet na lool mu ne ma neraw ma bi moom waaye ko loolu bari na باب القضاء والفدية في الطريق وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا ونبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا فلقينا رجل عند السد عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعدت لها فكأن الرجل است استكان ثم قال يا رسول الله ما أعدت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت bunte bi xatte ci yoon xatte ci kaw yoon rek ñu laaj la xatte ci kaw yoon nga joxe ko yonent génn ci jàkka ji ànd benn waay ji saaba yi bu génn buntu jàkka ja rek benn waay dogandu ko ne ko kañ la péncam yàlla mu ne ko doo ko xadoo waay ji di nooy jaaxle lool ba mu yàgg mu ne ko dencalu ma ko julli yu bari wala koor yu bari de waaye daal bëgg naa yàlla ak ab yonentam mu ko yaa ngi nga bëgg yeneen ànd باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني كان عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري fa qaalat ilayka anni fa innaka xelun min musibati qaala fa jaawazaha wa madaa fa marra biha rajulun fa qaala maa qaala laka rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam qaala ma qaalat ma araftuhu qaala innahu la rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam qaala fa fa jaat ila baabihi fa lam tajid alayhi bawaaban fa qaalat ya rasulallahi wallahi ma araftuka fa qaala nabiyu sal allahu alayhi wa sallam inna sabra inda awali sadma <coughs> benn jigéen dafa amoon niiwoom taxaw ca bameel ba di jooy di da di jooy yonent romb ko ne ko muñal te sàkku yoolab yàlla mu ne ko sori ma li ma dal daf laa dalut <coughs> musiba mi ma dal yow wéet nga ci amuloo ko moo tax nga di ma wax muñal yonent dal di wéet rek sallallahu alayhi ba yonentu yooyu rek gaaña ak si ne ko yonentu jaar na ci yow léegi lu mu la wax ah mu ne ko wax na ma ne muñal de waaye man xaw moo ne yonentu bi daal te wax naa ko lii wax naa ko daal daal di daw dikkal si yonentu ci néegam fekk bunt ba fekkut fa kenn kuy garde mu daal di dugg ne yonentu bi sallallahu alayhi man bi ma lay wax li ma lay wax kat dama la xamutoon waaye léegi muñ naa yonent ne ko muñ wéy na ñu ngi ca saddin bu njëkk ba wala musiba ma dalee wees booba la muñ waaye jooy ba mu neex la nga yàqaa dina ba noppi soog a ne muñ naa loolu du muñ yàlla du ko nangu baabul xaakimi yaxkumu bil qatli ala man wajaba alayhi duna al imam alladi fawqahu qaala xaddasanaa Muhammad ibnu Xaalid az-Zuhli qaala xaddasanaa al ansaari Muhammad qaala xaddasanaa abi an tumaamata an anasin أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرة من الأمير قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتباعه بمعاذ قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم buntëb rey koo xam ne yoon rey na ko te fekk buuru jullitam fi te tàgguwuloo ko yonent bi sa sa <coughs> abu abdu qays mooy abu musa rachar yi ne benn waay dafa leen romb moom leen romboo ñu ne kii kat dafa jébbalu woon ba noppi bi mu léegi yawoot la mu ngi ci dina yawoot léegi a taxawal bu ma def dara lu may ba daraa ko reyee dara dem rek rey ko soo ko ñëw toog te tàgguwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ku yoon rey moom ku ko rey itam ilimaan ji du la ci wax dara baabun hal yaqtil haakimu aw yafti wa ghadbaanun qaala haddasanaa aadamu qaala haddasanaa shu'batu qaala haddasanaa abdulmalik ibn umayrin sami'tu abdurahmaan ibn abi bakrata qaala kataba abu bakrat ila ibnihi wa kaana bi sijistaana bi an laa taqdi bi an laa taqdi bayna snatayn wa anta xadbaan fa inni samitu nabia sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yaqdiyanna xakamun bayna snayni wa huwa xadbaanun ku mer du xàtte ñu dee ñu ko foloon te bàyyam ci saaba yu baax yi la bokk bàyyam di ko dénk naa ko lu yàgg-yàgg bu laate diggante ñaar te fekk yaa ngi mer dégg naa ci yonente sallallahu alayhi mu ne aji àtte war da àtte fekk mi ngi mer mun naa mer ma jeexital ci moom dara mu jàngalaate ko qaala xaddasanaa Muhammad ibnu Muqaatilin qaala axbaranaa Abdullahi قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين fa ayukuma salla binaasi falyujiz fa inna fihim alkabira wa daifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dikkoon na fi moom ne ko man day jullit suba daal du koy fekke ndax suñu élimaan ji daal la koy guddala guddala guddala guddal be man mënuma ko muñ ma far di julli ci sama nekk mu ne mosuma gis yonent mer ci waade ni bésab keroog mu dal di réew mimbar ba ne am na ci yéen ñoo xam ne dañuy dawloo nit ñi diina <clears throat> Muaz ibnu Jabal la woon dafa julli ak saaru baqara yonent sallallahu alayhi wa ko ndax nattukat nga bëgg doon ndax nga bëgga a nattu nit ñi ci seen diine ñu génn lisi ñu génn diine ji ku ci jiite ay nit na woyofal nu tax ngay jàng saaru baqara lu te rek nga jàng ci xisaaru soor yi <coughs> boo jiitee mbooloo ku feebar a nga ca ku màggat a nga ca kuy nampal nga ca ko am xaajoom yàkkamti caa dem a nga ca koo nag ku jiite na woyofal woyofal googu nag mu santaane lu jaageen topp bànneexab maamam ya ci nis la gis nga kii bàqara la defoon ñu sant ko woyofal bañ a ci bàqara te dawuta eh, julli ci saar yu guddi waaye <clears throat> woyofal gi ci buñ ci nag def lu neex maamoom ya ba woyofal julli ga قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها Abdulaay bin Omar bin Xattaab dafa fase jabaram te fekk mi ngi am mbërëg Sidna Omar ñëw wax ko yonent ne ko Ibnu fase na jarum te mu koy fase mi ngi amee mbërëg yonent mer ne déedéet jigéen ju amee mbërëg kenn du ko fase ne ko na ko fayli ba mu laab ba mbërëgati ba laab mbërëg moom mu soog koo fase su ko bëggee fase waaye jigéen ju amee mbërëg kenn du ko fase ca mbërëg ma ndax guddale àddala baabu man raa lilqaadi an yaxkuma bi almihi fi amri nnaas ida lam yax ida lam yaxfi zunuunu wa tuhmata kama qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam li hindin xuzi maa yakfiiki wa waladiki bilmaarufi wa dalika ida kaana amrun mashhuurun qaala xaddasana abulyamaani qaala axbarna shuayban an zuhri qaala xaddasana urwatu anna aishata radiallahu anhu anha qaalat jaat hindun bint utbata ibni rabiata fa qaalat ya rasulallah والله ما كان على ظهر الأرض أرض أهل خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل خبائك وما أس yaag waaye léegi fii ma ne kër gu ma bëgg ñu tedd féete kaw bu mel ni sa kër gi amul moo sañoon ni tey yaay féete kaw ñëpp yaag ñu nga ànd <clears throat> naa ko def ne ko waaye nag maa ngi tawatal leen Abu Sufyaan sama jëkkër dafa nay lool ab jàppkat la li may jox ci dund du doy te dañoo am njaboot ndax mën naa bu demee may jël ci mu jël ci xasaanaam yokk dund yu ba gone yu suur yonent ne ko waaw ne ko def ko te nga yem ci loo xam ne daal duñu xam ne daal bul jéggi dayoo gis nga yonent waxut Abu Sufyaan ne ko ndax li kii wax dëgg la ndax boobu Abu Sufyaan siree na loolu ba yonent sax xam na ko bi ñu koy tawatat moo tax bi tawatkat bi tawatee rek mu dal direct baabu shahaadati ala alxati almaxtuumi wa maa yajuuzu عرف الكتاب والخاتمة وكان الشعب يجوز الكتاب المختومة بما فيه من القاضي ويروى عن أن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك إن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وسمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بردة الأسلمي وعامر بن عبيدة wa abbad ibn mansur yujizuna kutub al-qudat bi ghayri mahdarin min ash-shuhud fa in يجيزون كتب القضاة بغير معذر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له إذا فالتمس المخرج من ذلك كتب قاضي جند مرام قاضي قاضي من ناس كندي كي حتى بوخمه xaabee ko xattee feneen bind ko tàmpe ko bu ko bindee tàmpe ko dañ xam ñaatiram tàmpe ba itam di tàmpe bu wóor boo xaab ji sukkandiku jëla moromam ma àtte ba bind ko ko <coughs> naka noonu te féete ko xaab yi itam mën naa bind ci ci suufam ne ko àtte sàngam nangam la nangam la nangam la signé ko tampe ko jox ko su fekkee du mbir lu ñu xam nag wala amul tampe donc kenn du jëf sukkandiku euh, dañu ay seede ko àtte taxaw rek nga soog ko àtte waaye su fekkee ni mbir jëkkoon a wax la xam ne tampe nañ ko xaar bi gi signé na ko kooku soxla nag seede mën na ko wéyal rek na ko ko xaar bi jaate wa awwal man saala ala kitab wa qaadi al bayyinata ibn abi layla wa sawar ibn abdullah wa qaala lana abu naamin qaala haddathana ubaydullah ibn murzin jiitu bi kitaabin min muusa ibn anasin qaadi al basrati wa aqamtu indahu al bayyinata anna li inda fulaanin kaza wa kaza wa huwa bil kuufati wa jiitu bihi wal qaasim ibn abdurahman fa ajaazahu wa kariha al hasan wa abu qilaabata أن يشهد على وصية ما يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تبدوا صاحبكم وإما أن توزنوا بحرب وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء سطر إن عرفتها فشب وإلا فلا تشب. صلى الله عليه وسلم. ci cosaan ci loolu yëpp xaaj bi bind jëmee ci xaaj bi ak xaaj bi su ko ñu bind leen beneen xaaj bi jubleeg yonent ba mu bindoon nañ xeewar parce que dañ faa rey ku rey mu bind leen ne leen fokk ngeen joxe dee kooku ñu rey benn ngeen joxe dee kooku ñu rey nanguwu leen ko rek na ngeen xam ne ndekk laa la ngeen moom xare kon dinaa xare yéen ñu joxe ñu joxe dee jo mosu ci xaralu قال حدثنا معمر بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قدادة عن انس بن مالك قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا محتوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كاني انظر الى وبيسه والنقش والنقش والمقصور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم a bind buuru tubaab yi gannaaw bu mu xaree ba xam ne jasiratul arab ñoom ñëpp dugg nañ ci lislaam buur yaa dina yi daf leen doon bindi leetar di leen woo ci lislaam ba mu bëggee bind buuru tubaab buuru tubaab yi nag mu ko ñoom duñ nangu leetar lu may tàmpane ca boo nag sa leetar bi ci moom xool nga tàmp ko yeneen si daal di tërlu ab jaaro bind ci muhammadu rasulullahi def ko yàtti bind muhammadu aw bind rasulu aw bind laay ji moo waroon a féete suuf ñu féetale ko kaw ngir màggal yàlla tàmpe yonent ko noonu demel leetar bu mu bindati nag waaw tàmpeel muhammadu rasulullah ku ko gis rek xam ne ci moom la jóge gannaaw bu mu génnee àddina Aboubacar moom laa moom la daa tàmtalee bari bu mu génnee àddina Omar gannaaw ba Sidina Ousmane dem rot ci teen ba ci biiru Aris <clears throat> ba mu jaaru ba rote ci biiru Aris nag la fitna daal di tàmbali ci jakaat yi ndeketewoo siru ba newoon ci <clears throat> jaaru Suleymaan ba moom moo newoon ci jaaru booba yooyu moo tax moo tere woon nguuru rajul alqada wa qaala xasanu axada allah ala alxukaama an laa yabdu alhawa ولا يخشوا الناس ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ثم قرأ يا داود إن يا داود inna jaalnaaka xalifatan fi l ard taxkum bayna naasi bil xaq wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluna an sabilillah inna alladina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawm alxisabi wa qara inna anzalna tawrata fiha hudan wa nuurun yaqu biha nabiyuna alladina aslamu lilladina haadu wa rabbaniyuna wal ahbaaru bima stawbizu استودعوا من كتاب الله wa kaanu alayhi shuhadaan falaa taxshawu nnaasa waxshawni walaa tashtaru bi-aayati samanan qaliilan wa man lam yaxkum bimaa anzala llaahu fa ulaa'ika humul kaafiruun wa qaraa wa daawuuda wa suleymaan idh yahkumaani fil ardi idh nafashat fiihi ganamul qawmi wa kunnaa lihuquuqihim shaahidiin fa fahhamnaahaa suleymaana wa kullan aataynaa hukman wa ilman fa hamida suleymaanu wa lam yalum daawuuda walawlaa maa zakara llaahu min amri haazayni fa hamida فعمل سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا بالتياريخ وقال موسى بن الزبير قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أحتى القاضي منه خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فيها حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم te <clears throat> war na ci kuy àtte mu àtte lam xam mu àtte dëgg te itam bum jàng <clears throat> ndax yàlla na bu leen jaay kawtee fa ñu ni ki alxuraan yi jënde ko njëggu néew da nga waroon a muy dëgg nga bàyyi ko àtte leneen pour am ca dara mooy jaay kawtee fi yàlla yi jënde ko njëg xam ne gu tuuti la alquran nettali koy wax naa ko yow daawuda def naa da ngay xalifa ci suuf na nga diggante nit ñi ci dëgg te bul topp baneex ñi nga xam ne dañoo réer bañ a sama yoon mbugal mu tat dana wàcc ci ñoom ndax luñ fàtte suñ jëm yàlla nett liit ne daawuda suleymaan doon nañu xatte ci sabay gàtt yoo xam ne dañoo ñaay koor ak baykat ba ñu yàlla déggul waate ba suleymaan <clears throat> yàlla di nett lay seen mbir tagg na Suleymaana ci àtteem jub waaye weddu itam Daawuda ki nga xam ne juum na waaye dafa fadu saaba si nag yaa di bi ne bu taxatu nag parce que boobu mu defe na xob yëpp xaalaku nañ ndax bi yàlla gëdëm ne Suleymaan ne moo moo àtte dëgg yeddu itam daawuda ndax faduna mu xam ne xaab bi soo xam ne topp ba ne xam xanaa faduna bu juumee loolu ko lor <coughs> koo xam ne dafa fadu daal bu fadoom jubee dana am ñaari yoon yoonu ak yoonu jub boo xam ne ne fadu na juum dana am rek mooy yoonu fadu ga waaye loolu yëpp mooy fatu de waaye du yàggan yanoo yoon wi jàdd jëm nale ngir leneen loo ci soxla kooku moom borom mën nga mucc mu ko باب رزق الحكام والعاملين عليها وكان شريع القاضي ياخذ على القاضي على القضاء اجرا وقال وقالت عائشه ياكل الوصي بقدر مالته واكل أبو بكر وعمر قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعاب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد ابن أخت نمر أنه يتبع ابن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر أن لم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أوتيت الأعمال تكرهتها فقلت بلى فقال عمر ما تريد إلى ذلك qultu inna lii afrasan wa aabudan wa ana bi xayrin wa uridu an takuna umaalati sadaqatan ala almuslimina qaala umaru laa tafal fa inni kuntu aradtu fa inni kuntu aradtu alladi aradta fa kaana rasulullah sal allahu alayhi wa sallam yuutina alaataa fa aqulu aati afqara ilayhi minni xata aataani maratan maalan fa qultu aati afqara ilayhi minni fa qaala nabi sal allahu alayhi wa sallam xuzu fa tamawalhu wa tasaddaq bihi fama jaaka min hada almaali wa anta gayru mushrifin wala saailin fa xuzhu wa illa fala tutbi nafsaka kenn ci buuri Sidina Omar yi daare buñ ko joxee alal mu bañ ne du ko jël ñu wax ko sidna Omar mu ko ne ko dama dégg ne yaa ngi yaa ngi liggéey nit ñi te suñ la joxee sa wàll ci baytimaal <clears throat> nga bañ ko <clears throat> mu ne ko man am naa lu ma doy am naa ay jaam yu góor ak yu jigéen mën naa caa dund li may liggéeyal nit ñi nag ma def ko ngir yàlla rek bañ ci wut gën a fay Omar ne ko bu ko defati liñ la jox na nga ko jël man mii defoon naa li nga lu mel ne li nga def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox mu ma ma ne ko joxal ku ma gën a ñàkk man am naa mu ne jëlal <coughs> nga xoom xoom loo ko wala nga sadaxe ko waaye <clears throat> luñ la jox te fekk yow laajuloo ko loola jël ko ñu ñu ngi bañ laaj nit ñi waaye loo xam ne dikkal la ci lu laaj <clears throat> loola na ko jël wa an Zuhri qaala haddathana Saalim ibn Abdullah أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة فقلت أعطي من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ما لا وما لا فلا تتبع نفسك baabu man qadaa wa laana fi lmasjid wa laana omar wa inda minbari nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qadaa shuayb wa shaabi wa yahya ibni amra fi lmasjid wa qadaa marwaan ala zaydin ibni saabitin bilyamin inda alminbari wa kaana alxasan wa zuraaratu ibnu awfa yaqdiyaani fi rahbati xaarijan min almasjidi qaala xaddasanaa ali ibnu abdullah qaala xaddasanaa sufyaanu qaala zuhri an saalim ibnu saadin qaala shahidtu lmutalaainayni wa ana ibnu xamsa asharata fira fariqa baynahuma ci biir jàkka ak rëbboo ci biir jàkka marwaan rëbboo na ci biir jàkka ja <clears throat> ci ko ba <clears throat> abdullah ibnu omar nag xadaa génn ba ca dénga réew jàkka ja buy mu àtte foofa waaye daa wul ci biir jàkka ja <clears throat> ne dina tudd hadis ci ne man na fàttaliku naa may doomi fukki at juróom ma fekke ñuy rëbboo ci jàkka ja ba ñu rëbboowee waagal ñu teqale seen diggante <clears throat> loolu àtte rëbboo ñaar bu ñu rëbboowee gannaaw ga dañ leen di teqale te dootuñu ànd mukk xaraam ak dëppet la qaala xaddasana yaxya qaala xaddasana abdurazaqi قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم أخي بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد benn waaye bu bokk ci lansaar balaa ji wàccee ne ñi nga xam ne dañuy jiñ njaaloo ay jigéen yu gor <coughs> nañ leen gëtël te nañ leen nañ leen gëtël te yàlla jàpp na leen ñuy fasiq ku xas góor gëtël war na ca te fasiq nga itam dootuñ nangu sa seede ji lislaam dara nga xam ne da am ñeenti seede yoo xam ne ñoo ko gisandoo loolu mënul nekk <coughs> benn waaye ci lansaar jóg na yonentu waaw ku fekk góor ji sa kaw jabar da ngay dem di wuti ñeenti seede balaa nga ko am bay dellu si fekk waa ja faj soxla waa ja faj na soxlaam ba dem yoonam <coughs> te su fekkee noppi nga ko itam nga noppi aarek xol bi xotteeku loolu ci mbir yonent ne ko ñeenti <coughs> ñeenti seede rek mu dem këram fekk waaye nga tëdd ci kaw jabaram mu daal di dellusi na yonent li ma doon wax loolu ci mbir yonent ñeenti ñeenti rek mu dem këram fekk waaye nga tëdd ci kaw jabaram mu daal di dellusi na yonent li ma doon wax yàlla gaaw na ma ko na toolool fekk naa jenn waaye ak sama jaraat yonent xoor ndaw sa ndaw sa miim mais déedéet sama jëkkat dafa fiir rek te gisoon nañu toog ci jataayu waajal ji nga fa waa di ma xool bu baax lool rek moo ko tax a ñaam jot waaye li mu wax dara amul laay ji daal di wàcc <clears throat> ne dañuy rëbboo nguur gi dafay taxaw géeñ ñenanti géeñ ne <coughs> gis na ko muy njaaloo mottalee rëbbam yàlla dem li mu wax du dëgg ndaw si it loolu liy tere ñu gëtin ko mooy mu géñ yenanti ngéeñ ne jëkkat ji waxul dëgg mottalee juróomeel ne yàlla na ko yàlla buggal su fekkee jëkkat ji wax na dëgg yonent dar leen xool taxawloo leen ne leen rëbboo leen <coughs> góor gi daal di géñ ngéeñam mottalee am rëbb ndaw sa rek ñu woo ko bëgg a dellu gannaaw ay mbokkam ne ko bu ñu teg gàcce dama rek mu dal di ñëw moom itam géñ ñenenti ngéñ ne waa dafay fen juróome moom mu ñaan bëgg su mbugalam yàlla ci kawam ndem jëkkër ci wax na dëgg yonent ne leen yàlla xam na ne kenn ci yéen waxul dëgg wante <clears throat> ndaw si biir bi mu ëmb su fekkee ni juddu na <clears throat> te tànk yi riñ ko dëng ba di xar jéej kon ñu xam ne kañ ko jiiñ moom la su dikkee nag ci safaanam loolu jëkkëram xam ne dafa moom mu jur doom <clears throat> ñu rëbboo yonent teqale leen nañ tàggoo te dootuñu ànd mukk ba mu wasinee ba ñu indi doom ji yonent gis ko mu nitu far farwa lool yonent ne su tax suma téere bi àtte na ko kon ne ndaw si naa ko diggaale moom doon naax li mu doon géñ wax doon dëgg باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد amara an yaxruja min almasjidi fa yuqaama wa qaal omaru axrijaahu min almasjidi wa yuzkaru an aliin nahwahu qaala xaddasanaa yaxyaa ibnu bukayrin qaala xaddasani laysu an uqaylin an ibni shihaabin an abi salamata wa saadi ibni almusaybi an abi hurayrata qaala ataa rajulun rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjidi fa naadaahu fa qaala yaa rasulallah inni zanaytu fa aarada anhu falammaa shahida ala nafsi arbaan قال بك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم benn waay dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jaaroo naa na atte ci man atte dëkk sariyaatu yonent du mooy ko mu ñëw ca kanamam ko wax yonent du mooy ko mu dem ci demati ci wax ko bu mu ñeenti yoon bu mu waxalee boppam loolu ñeenti yoon nag yonent ne ko ndax jinne la jàpp mu ne déedéet mu ne ko defe naa da nga fóon rek wala da bomboo rek wala da nga rek mu ne ko déedéet mu ne ko njaaloo nga ba sa lorulee dem na ci loruleem mu ne ko waaw yonent gaa ñu yóbbu leen ko ca <clears throat> bitti ngeen jam koy ba mu koy doj ba mu dee baabu ma wadat al imam xusumi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بهجته من بعض فعقدينا وما أسمع فمن قضيت له بحق بحق أخيه شيئا فلا يأخذ فيه فإنما قوله قطعة من النار yonent bi sallallahu alayhi wa rek su ñaar yëwee di layo fi man mën naa am kenn dàq ca wax moromam ba ma defee ne moo am dëgg su ko defee ma àtteel ko ci kaw na ma déggee waaye koo ci xam ne àtteel naa loo xam ne moom loo ko bul ko jàpp boo ko jëlee safar rek laa la jox <coughs> maanaam da nga dem safara <coughs> dem yonent lañ mën a def loolu nag saka xaad yi ci des <coughs> tax na be xaad yi war naa wattandiku bu baax a baax a baax باب الشهادة تكون عند الحاكم في في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال إكرمته قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر معي الزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا fa amara bi rajmihi walam yazkur an annabi walam yuzkar an annabi sallallahu alayhi wa sallam ashhada man hadarahu wa qala hamadun ida aqarra maratan inda alxaakim rujima wa qala alxaakimu arbaan ku seede ci sina ci lu te xam ne duut ci kanam xaas yi service nag dañ koy taxawal ci kanam xaas yi xaas yi mën caa àtte <clears throat> maa weeta na benn xaas yi ne ko su fekkee nit yow ci sa bopp gis nga ñuy njaaroo ak sa bët yow yaay xaas yi yaay àtte <clears throat> looy def mu ne ko ñeenti seede la yoon wax man benn laa rek su amee ñett ñu ci tegu bu sax su am ñett ñu ca tegu sama sedd fi dara mu ne ko wax nga dëgg <coughs> na koo xam ne ñëw na fi yonentu sallallahu alayhi wa sallam maay ne ko njaaroo dawalal ci mantéere yonentu bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi dëm gu mooyu ko lam defoon ko jëkk ko ba ñeenti yoon mu ne ko jinne la ko déedéet waaye am yonent ni dem leen ngeen jam koy doj ba dee ñu dem jam koy doj ba mu dee an yahyaa an umar bni an abi muhammadin mawla abi qataadata أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين من له بينة على قتيل, على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه قال أبو بكر كلا لا يعطي السيبغ من قريش ويدعى أسدا من أسد الله يقاتل عن, عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأصلته قال لي عند الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولا أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيهدرهما إقراره وقال بعض أهل العراق وما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن wa innama yuraadu min ash-shahadati maarifata maarifatul wa innama yuraadu min ash-shahadati maarifatul haqqi fa ilmuhu aktharu min ash-shahada wa qaala ba'duhum yaqdi bi ilmihi fi al-amwaali wa laa yaqdi fi ghayriha wa qaala al-qaasimu laa yanbaghi lil-haakimi an an yumdi waxat nañ ko feew